turam doon Abu Sinaan ibn Wahb am na nag xam nga Abu Sinaan dàkkante la nee nañ turam Abdallah la tuddoon am na ñu ne Wahb la tuddoon ibn Abdillah al Asadi lum ci man di doon li mu gënoon a siiwe mooy Abu Sinaan al Asadi imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi nee na kaana min al badriyin mooy fekke na xare Badar moom Abu Sinaan ibn Wahb al Asadi ah ci gazwatu umratul Hudaybiya moom mooy ki njëkk jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko imaam Ibn Hisham soloowe ci xadiis boo xam ne muallaqan la mooy ne moom diggante moom ak Seydina Waki' dafa am rupture ndax dane rek fa zakara Waki'un ibn al-Jarrah al-Kufi rahmatullah alayhi moo tudd an Ismaïl ibn Abi Khalid mu jële ci Ismaïl ibn Abi Khalid an ash-Sha'bi mu jële ci Abu Amir ash-Sha'bi mu ne keroog anna awwala man baaya'a ki njëkk a jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bay'ata ridwaan Abu Sinaan al-Asadi moo doon Abu Sinaan al-Asadi radiyallahu anhu wa ardaa ndax keroog kon Seydina Usmaan ibn Affaan rumeur bi moo ñëw wax loolu këne rey nañ kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne du ñu fi jóge lu dul ñu xarek waa Quraysh tey bu dee ne ñoo rey Seydina Usmaan waaye waaye keroog biñ koy bi ñuy jaayanteeg moom ñu jaayanteeg moom ci bàyyi fi seen bakkan kenn du daw muñ te buur yàlla tax ci xare bii nii imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne fa baayaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama annaasa walam yataxallaf anhu ahadun minal muslimiina xadaraha illa al Jadd ibn Qays axu bani Salima mu ne keroog kon ginnaaw bi Abu Sinan lool imaam ibn Hishaam moo ko ci dugal ne moom mooy ki njëkk jaayante al Asadi jaayanteeg moom. mu ne fa baayaa rasuulallah mu jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye e, xadiis boobu imaam ibn manda yi daal na koy solo mu jaar ci yoonu aasim mu jële ko ci zirr ibn xubaysh mu ne ki njëkk jaayante taxta shajarati abu sinaan ibn wahb mooy même bu dee càllale imaam ibn Hisham bi wax nañ la li ci ne waaye ku mel ni imaam ibn Mandah daal dina koy solo rahmatullahi alayhi alayhim ginnaaw bi mu jaayante imaam ibn Ishaq ne nit ñi commencé nag di jaayante yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne walam yataxallaf anhu ahadun min almuslimiina xadaraha amul kenn koo xam ne ci jullit ñi fekk nga Xudaybiya newoon nga foofu fële teewe woon nga ba yonent mi alayhi salaatu salaam di woote lii lu dul ne keroog ñëw nga jaayanteeg moom ca suufu garab ga ba mu des Aljadd ibn Qays di Aljadd ibn Qays moom moom jaayantewul di axu Bani Salima di mbokk waa Banu Salima mune ne fa kaana jaabiru bnu abdillah yaquul wallahi laka anni anzuru ilayhi laasiqan bi ibti naaqate qad daba'a ilayha yastatiru biha min annaas nee na seydina jaabir bnu abdillah ba léegi mooy ibn isxaaq mooy nettali mu seydina jaabir bnu abdillah di nekkoon na di wax ne mu ngi mel ni bu bu doon nettali nettali bi jaayante gi mu ne maa ngi waat ci yàlla ne mu ngi mel ni maa ngi gis al Jadd moom nga xam ne moom rekk moo wuute keroog moom mooy ki jaayantewul woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di mbokk waa banu salima Seydina Jaabir la doon wax naan maa ngi wax ci yàlla maa ngi mel ni maa ngi ko gis mu bi euh, sësu li nga xam ne mooy géléemam gi ci poqataanu géléemam gi mu nga fa nekk boqatu foofu ñëw ba ci géléem gi sësu foofu daba ilayha yastatiru min an di fay nekk tafu fa ngir di làqatu di làqatu ci nit ñi ginnaaw lool nag bi ñépp jaayante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax riwaaya bu jaayante bi bi nettali jaayante bi imaam ibn Hisham daal dina koy solo waaye imaam at-Tirmidhi it daal dina koy solo ci kitaabul manaqib ci sunanu Tirmidhi rahmatullahi alayhi nañu wax li imaam ibn Hisham wax mu ne keroog bi muy jaayanteeg nit ñi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wa haddathanii man athiqu bihi amman haddathahu bi isnaadin la an abi mulayka an ibni umara anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam baaya'a li Usmaana fa daraba bi ihdaa yadayhi ala al-uxraa. li ñépp ngi jaayante al-Jadd ibn Qays rekk jaayantewul. waa Seydina Usmaan moom kuy jaayanteel ak moom waaye xam nga dañu jàppoon ne faatu na rey nañ ko moom imaam Ibn Hishaam mu ne wa haddathanii nettali na ma man athiqu bihi koo xam ne man imaam Ibn Hishaam Abdul Malik Ibn Hishaam am naa ci moom li nga xamante ne mooy kóolute am naa ci moom kóolute am man xaddasahu kooku jële ci keneen koo xam ne moo ko moo ko nettali bi isnaadin lahu ci ab sanadam ci ab càllaleem an abi mulayka mu jële ci abi mulayka an ibni omar mu jële ci ibn saydina abdallah ibn omar xam nga càllale bii ni ngay gis double double double lii wane ne lii tax wérul non seulement imam ibn hisham dane koo xam ne wóolu naa ko we mooy ñaari mubham la ak koo moom kooku noonu xamuñ tan la mais kooku jële ci keneen koo xam ne moo ko nettali ci càlla leer muy dem ba ci ibnu abi mulayka mooy rupture rëy na mu ne mu jële ci kon ci seydna abdallah ibnu omar mu ne kën a yonent bi aleyhi salatu wasalaam keroog bàyyi ali usman moom moo jaayanteel seydina usman nan la ko defee dafa yëgati loxoom daal di dóor ci beneen loxo bi ne lii mooy jaayanteeg Seydina Usmaan te loolu dina gën leer ci yeneen riwaay yi nga xam ne moom lañuy ñuy gis léegi kon nee nañ la imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi moom it daal koy soloo ci sunan bi mu jaar ci Seydina Anas ci kitaabul Manaqib mu ne ci hadith boobu bu bi nekk sunan Tirmidhi mu ne fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam inna Usmaana fi xaajatillah wa xaajati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa daraba bi ixdaa yadayhi ala al-uxraa fa kaanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li Usmaana xayran min aydihim li anfusihim mu ne yonent bi salaatu wassalaam ne keroog bi muy jaayanteel seydina Usmaan ibn Affaan mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane inna Usmaan fi xaajati llahi wa xaajati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da leen dafa nekk ci aajoy yàlla ak aajoy ndawam bi ne aleyhi salaatu wassalaam fa daraba mu jël benn loxoom bi ihda yadayhi benn ci loxoom yi moom alayhi salaatu wasalaam ko ci beneen bi ne lii mooy lan jaayanteeg Seydina Usmaan mooy sama beneen loxo bi fa kaanat mu ne mu nekk nag yadu rasulillah loxo yonent bi alayhi bi nga xam ne lii Usmaana bi mu jaayanteeg ne lii moom man mooy Usmaan sama loxo bii moo représenté bu Seydina Usmaan man yonent bi salaatu wasalaam mu ngi mel ni sama loxo bii mooy loxo na Usmaan moo dal ci sama beneen loxo moom jaayante ndax noonu lañ doon jaayanteeg moom ku ñëw sa loxo ngay teg ci loxoom waaw mu ne loxoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu mu tegal Seydina Usmaan keroog moo gënoon loxo yi saxaaba yépp bu ñu sañoon am loolu allahu akbar wa kaana manqabatan min manaqibihi ibn Affan radiyallahu anhu mu newoon ci yi nga xam ne mooy jaloore yu rëy yi mu am ngëneel yu rëy yi yonent bi alayhi salaatu wa ne loxo bii nii sama bii moo fi newal bu Usmaan Seydina Usmaan mu ne anhu loxo yonent bi alayhi salaatu salaam boobu taxawal fa Seydina Usmaan bu ñu sañoon moo gënoon ñoom ñépp boo dajaloon loxo yi ñu teg ci yonent bi alayhi salaatu salaam Allahu akbar imaam Abu Isa bi ko soloowe mu ne haaza xadiisun xasanun xasanun saxiixun gariib ne lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér la xaribun bu tumuranke la imaam ahmad it soloo na ko soloo na lii ci sanad boo xamante ne nii sanad bu wér la te Seydina Usmaan doon na ko fàttali keroog bi nga xam ne ci lañ ko ndar kepp ñëwoon giboon koo faat doon na leen ko fàttali te imaam al Buxaari rahmatullah tamit daldi na koy solo ci xadiis seydna Abdullah ibn Umar mu ne wa kaanat mooy waa ñëwoon naan ko euh, bëggoona naan seydna Abdullah ibn Umar fële Makka indi ay laajam ngir dugg seydna Usmaan mooy juste après la bien après fekk génn na àddina ñëw wax ay laajam bokk na ci yoo xam ne yoo xam ne yuy wane ci moom kër Seydina Usmaan àggul fi àggul fenn mooy ne keroog bay'atul ridwaan fekkewu ko mooy jaayantewul woon te suufu garab ga mu ne Seydina Abdullah nu Umar dama lay laaj ay laaj tontuma mu ñëw di ko laaj ba agsi bu mu ko wax mu ne ko waaw bokkoon na ci yooyu bii mu ne ko ndax Usmaan waxal Usmaan jaayantewul ca fa nga xam ne mooy garab ga mu ne ko waaw mu wax ko yépp ba waaji waaja dem nag mu ne ko taxawal ma daal di lay leeral nag ci nga wax benn par benn mu ne ko bokk na ciim ko tontoon ciim ko laajoon mu ne ko wa kaanat bay'atu ridwaani ba'dama dhahaba Usmaanu ila Makka fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi al-yumna haadihi yadu Usmaan fa daraba biha ala yadihi fa qaala haadihi li Usmaan Seydina Abdallah ibn Umar ne ko yow taxawal yow bay'atu ridwaan gi nga naan Seydina Usmaan fekkewu ko woon jaayantewul mais wa kaanat bay'atu ridwaani ba'da kan moo waral bay'atu ridwaan bay'atu ridwaan Seydina Usmaan a tax mu am radiyallahu anhu ndax moom lañu ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ak rumeur gu ñëw ne gé rey nañu ko looloo tax mu am moo tax ku xamul dara xamul dara mu ne ko bay'atu ridwaan dafa am keroog bi Seydina Usmaan demee Makka yonent bi alayhi salaatu salaam loxo càmmoñam loxo ndejooram yadi bi yadihil yumna yëkkati loxo ndejooram ne haadihi daal di koy dóor ci beneen loxoom bi fa qaala haadihi li Usmaan ne loxo bii ma yëkkati pour Usmaan la radiyallahu anhu kon lii mooy bay'atu ridwaan ji keroog noonu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaayanteeg ñoom waaye imaam ibn Isxaaq mu ne summa thumma ginnaaw lool nag ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam anna alladhi min amri Uthman baatil biñ jaayantee ba pare yonent mi alayhi salaam xabaar dikkal ko nag ne ko li ñu li ñu wax ci Seydina Uthman ne dañ koo faat loolu neen la loolu rumeur la nga gis ne rumeur rumeur dina dikkal nitu yàlla sangu-sang yi alayhi salaatu wassalaam rumeur dikkal na ko ba keroog moo waral bay'atu ridwaan voilà mooy dule ne ndax aalimul gayb bi mooy kan mooy borom bi subhaanahu wa moo xam kumpa mutlaq yoneen suñu boroom a ko xam waaye nag ki mu gën xamal ci loolu ku ñu ki mu gën a wuññil ci wàllu kumpa mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye du ne li yàlla xam lépp ci kumpa moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax xam déedéet déedéet moo tax jaayante gi rumeur a ko waral fausse information la fausse information la bi nga xam ne ci lañ jaayante ba pare summa ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anna alladhi dhukira dikkal ko këne li nga xam ne moom lañu tudd ci mbiru Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu këne dañ koo faat baatil loolu neen la amul kenn faatu ko waa Makka ko téye fële rek waaye du ko ñu faat kenn faatu ko moom Seydina Usmaan radiyallahu an loolu la bay'atu ridwaan gi daldi di léegi kanta Abu Sinaan al-Asadiyu radiyallahu ta'ala anhu ardaa moom mi nga xam ne moo njëkkoon a jaayante looloo taxoon a ay mbokkam dañ ci doon puukarewu dañ doon puukarewu ci loolu le di waa banu asad comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaakim waaye abu ahmad abu ahmad daldi soloowe ci yoonu asim al ahwal mu jëla ko ci imaam ash-sha'bi biñ abu amir ash biñ doon wax léegi mu ne dafa am ku bokk ci waa banu amir imaam ash-sha'bi da ne dafa am ku bokk ci waa banu amir ak waa banu asad dañ ma dikkal di ku nekk nag di puukarewu ci moroomam ci ay ñoom puuk ci ñoom doonu ñoon puukarewoo lu bon xam nga àddina bu yàqu moo tax da ngay gis nit def bàkkaar ba pare di ko puukarewoo waaw dëkk ci bàkkaar di ko puukarewoo bon man man duma seen moroom man maak miisu dëkk bi ñooy génn xoolal moom ci lu xaraam la ne di ko puukarewoo man maak miisu dëkk bi ñooy génn te li ci ëpp sax boo ko seetee xam ne sax du dëgg waaye même bu dee dëgg la mooy mu ngi puukarewoo bàkkaar loolu moom moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na buur yàlla ñépp lay jéggal kullukum mu'afa yéen ñépp la buur yàllay jéggal ba mu des ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar ba pare ñëw di ko divulguer waaw di ko wax ñépp di reconnaître seen mbir yi mais pas reconnaître dans le sens de tout mais pour puukarewoo ko man c'est man maa mëne la casse du siècle boo yéen manu ngeen ba ma ci toll déggu ngeen braquage bu rëy boobu bu retentissant boobu histoire di tudd man a woon xam nga ne kooku tuubul mooy moom mu ngi puukarewu bàkkaar duma seen moroom man bi ma ci tollee bi ma ci tollee quatre gon laa doon yor waaw amul benn commerçant bu fi jaar boroom alal lu dul ne dépouiller naa la mbaama décharger ko sa kaw eh, yéen manu ngeen mooy ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy def ñaaw téef ba pare di ko puukarewu nga gis nit ku njaaloo ci lëndëm gi wala sàcc ci lëndëm gi bëccëg suba jot mu koy puukarewoo j'ai passé de beaux moments hier avec diw bu dee ndaw si avec tel yonent mi alayhi salaatu wasalaam nee na ñu mel noonu buur yàlla ñépp lay jéggal ba mu des ñu mel noonu yéen jullit kooku moom kenn mooy ne kooku kooku noonu buur yàlla du ko jéggal yàlla la ndax lan buur yàlla sàng la malaanu kiiraay ndax manoon na fa nga koy defe nga deewe fa wala ñu jàpp la ñépp gis la kenn xamul yàq nga mu nekk sa digganteeg moom kese nga waroon koo rus ci loolu daldi tuub ne lii dootuma ci dellu di def effort yépp même bu dee diñ ci delluwaat te tayoo ko ngay rëccu defoo ci lenn nga koy puukarewoo ñii nag doonuñoon def noonu ñu dikkal abu amir ash-sha'bi kenn ku bokkoon ci waa banu amir ak kenn ku bokkoon ci waa banu asad ñuy puukarewoo lan lañ doon puukarewoo ci jëf yu baax yoo xamante ne tribu bu nekk ci ñaan kii nee man sama tribu li mu def ci lislaam allah allah yéen defu ngeen ko keneen ki ne ko yow defu ñun li ñu def yow defu woon nee na nag man abu amir ma war leen a départager nag fa qultu ma ne ash-Sha'bi rahmatullah alayhi ah mu ne ma ne leen nag kaana ba bani asad ñoom ñaar ñoon ma ne ba ah, banu asad nag nekk na pour ñoom de sittu xisaal juróom benn jëf yu rafet juróom benn jëf yu taaru yoo xamante ni maa kaanat li xayin min arab amul benn ci quartier yi arab yi koo xam ne mas naa def ni li siis yooyu waa Banu Asad ñoo ci jël raw gàddu gi mu ne kaana awwala man baaya'a bay'ata ridwaani abu sinaan abdullah ibnu wahb al asadi bu njëkk baa ngo te bii moo ñu ci intéressé moom imaam ash-Sha'bi mu ne ko mu ne leen ñoom ñaar ginnaaw bi mu leen waxee siis yooyu mu ne bi ci benn mooy ki njëkk jaayante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bay'atu ridwaan mooy abu sinaan abdullah ibn wahb al asadi muy abdallah ibn wahb al asadi kon bokk ci waa banu asad keroog bi muy jaayante yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne qaala yaa rasuulallah yonent bi salaam bi mu nee ñëw leen jaayanteeg man mooy ki njëkk a jóg nee na mu ne yonent bi salaam yaa rasuulallah ubsut yadaka ubaayaak ne ko yonent dafa ñëw ne yonent bi alei satu salaam tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow yonent bi aleyhi salatu salaam ci kaw lan ngay jaayanteeg man mu ne ko ala ma fi maa ngi jaayanteeg yow aleyhi salatu wassalaam ci kaw li nekk sa yow xaala yonent bi aleyhi salatu salaam ne ko wa ma fi nafsi lan moo nekk sama biir xaala mu ne ko fatxun aw shahaada li nekk sa biir mooy li tax nga woote na nañ jaayante bi nga déggee ñu ne rey nañ Seydina Usmaan mooy fatxun xare ba ubbi Makka wala shahaada wala ñu daldi nekk martyr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko naam fa baayaa ne ko waaw looloo nekk sama biir fa baayaahu Abu Sinaan Seydina Abu Sinaan daldi jaayanteek moom xaala nag ginnaaw gu loolu nag fa xaraja naasu yubaayi'una ala bay'ati abi sinaan nit ñi nag jóg di jaayante ci loolu ci lim jaayante moom seyna abu sinaan al asadi loolu lañu am ci tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa mawaa